alayhim alsalaatu wassalaam baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wala in massathum nafxatun min cadaabi rabbika la yaquulunna yaa waylanaa innaa kunnaa zaalimiin kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab ñeent fukk ak juróom benn mu ne wala in massathum nafxa te gis nga yéeféer yi bu leen laaloon benn wàll rekk benn paar bu ndaw lu ndaw bu leen daloon min adaabi rabbik ci sa mbugalu boroom bi baagu mbugalam yu tari yi la yaqulunna wat naa ne ñoom dinañu wax yaa waylanaa éeway ñun woonañu suñu toskare de innaa ñun de kunnaa nekkoon nañu zaalimiina nekkoon nañ laata lii duñu dal ñoo xamante nii de dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ doon bokkaale di tooñ suñu bopp kon loolu la ñuy wax mu ne bu keroogee nag bés bañ leen di dekkil nag di leen xisaab wanadaw ñu daal di teg almawasina balance ya di màndaxe ya yu mag ya dee alxista ya nga xam ne ñoom ñooy màndaxe yi ya nga xamante ne ñoom ci maadute la tegu keroog loolu lañ leen di àttee ci lañuy peser seen jëf ya li yawmil qiyaama ngir bésub taxawaay ba mu tuzlamu deesu tooñ nafsum benn bakkan shay'an dara bu keroogee wa in bu nekkee mithqaala habbatin loo xam ne dafa tuuti ba toll ni sax pepp ak lu ko gën a tuuti min xardalin ci li nga xamante ne nii mooy mooy mooy moo mooy poobar euh, mooy euh, kii moutarde voilà xardalin mooy moutarde nga xam ne bu woowee li nga xamante ne doomu moutarde ni muy woyofe mu ne même bu dee loolu la sax atayna biha ñun borom bi tabaaraka wa taala dinañ ko indi te loolu gisoon nañ lu mel nii ci suuratu luqmaan alayhi salaam wakafaata day doy na binaa wakafaa doy na binaa ci ñun borom bi xaasi bi na ñoo xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy peeg lépp tey àtte jaam yi àtte goo xamante ne nii benn problème du ci am de mu ne wala xadd dëgg-dëgg aatay naa joxoon nañu Muusa yonent bañ doon wax Muusa wa Haaruna ak bokkam na Haaruna alayhim salaatu wassalaam alfurqaana la nga xam ne moo doon taqale neen ak li nga dëgg ak neen dëgguk Firawna ak neenuk Firawna ga <coughs> ak dëgg ñi nga xam ne ñoom ñaar moom lañ indi woon alayhim salaatu wassalaam di tawraat wa waaye maa leen joxoon loo xam ne ak leer la gu newoon ci téere boobale leer nañ wa zikra waaye amoonu tàngoor nag moo tax ñoom seenu leer bu ànd ak tàngoor moo taxoon sharia bu waa banu israil daa xawoon a tar moo tax bañ defee lañ defoon comme niñ koy gisit suuratul baqara ak ay suuratul araf suñu boroom ne ay wafaat leen seen bopp mu ne kon wa dhikra mu nekk tamit am fàttali lil muttaqiina ñeel ña ragaloon seen boroom tabaaraka wa taala mel ni ñu ne ko ñooy ñooy man ñooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xamante ni nii yaxshawna rabbahum ñoom de dañoo ragal seen boroom tabaaraka wa taala bil ghaybi ci kumba wahum te ñoom mina saati ci bis pénc mushfiquuna saa bés saati dañ ko tiit xam nañ ne bés boo bële bés bu raglu la wa hada mu ne lii nag alquran ji dhikrum mubaarak tudd lu goo xamante ne fàttaliku la goo xamante ne nii mubaarakun bu borom bi barkel la de anzal anzalnaahu ñun borom bi ñoo ko wàcce ci yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam afa antum lahu munkiruun ndax yéen yéefiru màkka yi da ngeen ko koy bañal di ko weddil nekk ñoo xamante ne nii daal neexu leen waaw mel ni mbir mi daal le fait que borom bi wàcc alquran neexu leen waaye le fait que mu wàcc ko ci ñoom moom itam neexu leen kon nag loolu da ngay da xam ne da ngay xam ne kon loolu mu ne loolu daal leen dafa antum lahu munkirun mu ne wala qad <coughs> loolu mooy mooy istifhamu tawbiix la mooy cim yéen rek mu ne te loo xam ne boroom lee ko wàcce wàcce ko ci ku ko neex wàcce lu ko neex yéen daal neexu leen daal ngeen ko koy bañal mu ne wala qad dëgg-dëgg aatay naa yónni woon nañu joxoon nañu ibrahima yonent ba nga xam ne lañuy wax ibrahimu alayhi salaatu wassalaam rushdahu ak njubam gi nga xam ne ci la doon jubal ci la doon jubloo ci la jube woon waaye ci la doon jubale nit ñi min qablu lu jiitu alquran ji mokkun naa te ñun boroom bi nekkoon nañ bihi ci moom aalimiina te ñun bihi aalimiina mooy ñu nekkoon nañ ñoo xamante ne nii mooy ñu ko xamoon lañu de id fàttalekul keroog bi nga xamante ne nii xaala dafa wax dafa id qaala bi nga xamante ne nii ci la doon wax ci la doon wax rek qaala bi nga xam ne ci la doon wax li aw li abihi keroog bi nga xamante ne nii moom la doon wax moom seydinaa ibrahim li abihi wax baayam wa qawmihi ak ay ñoñam la leen wax ma haadihi lay mooy lan at tamaasiilu li nga xamante ne mooy xërëm li nga xamante ne nii <clears throat> yéen antum nekk ngeen lahaa ñeel ko aakif yi aakifuuna di ci bóof nekk ñoo xamante ni nii rek yéen da leen di jaamu moo waay yéen yéen lii mooy lan gaay ni ko xaalu ñu ne ko wajat naa ñun de dañoo fekk kon nag mooy ñun de dañoo fekk abaana suñu bàyyi laha abidin ñun de fekk ñoo xamante ni nii mooy ne ñun ñoom dañ doon ñun dañoo fekkoon daal suñu bàyyeeg suñu maam yi mooy doon ko jaamu mooy lool mooy seen tontu mooy innaa wajat naa rek tontu bii moom mooy bi gën siiw koo ñëw ñu leen di wax rek dañuy xeeb yonent yi nag naan mo waaye yow lan moo tax ñuy yónni kii moo tax boroom bi ne wa kunna bihi aalimin ñun xamoon nañ ne moom yellu naa nekk loo lële li ma ko joxoon nag njuggoo gële waaye ay ñoñam nag ñoom moom comme yow ñii antum lahu afa antum lahu bi mu wax lee ñoom itam loolu lañ ko doon bañal mu ñëw di leen wax ñu naan ko waaye ñun de dañoo fekkoon suñu bàyyeek suñu maam yi ñoom ñu nekkoon ci lii rek doon ko jaamu xaala mu ne leen nag laqad dëgg-dëgg kuntum nekkoon ngeen antum yéen ñii wa aba'ukum ak seen baay ak seen maam yi yëg leen ne fii dalaali nekkoon ngeen ci cànkute goo xamante ne nii mu biin it alhamdulillah mu biinin gu leer la de xaalu nag gaa yi nag ne ko é aji tanaabil xaq é yow Ibrahim alayhi salaatu wassalaam ndax dañ ñoo dikkal yow na ngaa jàpp ne daal indil nga ñu bil xaq ci li nga xamante ne nii mooy dëgg lii nga fi indi muy wax yu nga naan borom bee wax ak yow nga foog ne aji tanaan ndax dañ ñoo dikkal bil xaq ci loo xam ne dëgg la dee loo xam ne moom dëgg gu tukkee ci borom bi comme ni nga koy waxee am anta wala bokk yow da ngaa bokk daal minal la'ibiina ci ñi nga xam ne daal yow daal na ngay fo daal mooy yow da yow yow da ngay farce wala yow dëgg ngay wax ko quoi mooy yow jàpp nga ne moos nii ñu nekk yow nga ñëw ay ay millénaire ay ati at ñu fekk ci maam ak bàyyi nga ñëw naan nii nii ñun li ñuy jaamu ñun ci sànkutelu gu leer lañ ne waaye yow dëgg yow da ngaa nekk ci sa dëgg wala da ngay farce quoi xaalam ñoo leen bal li ba des rabbukum mooy ki ma leen woo ki ma leen di woo jëme te moo ma yónnee kooku mooy rabbukum mooy seen seen borom wa rabbu samaawaati <clears throat> rabbukum rabbu samaawaati seen borom du ngeen war a jaamu bàyyi leen li ngeen fekkoon maam ak bàyyi te jaamu ki nga xam ne rabbukum seen borom. rabbu samaawaati moom mi nga xam ne mooy borom asamaan yi wal ardi ak suuf alladi mi nga xam ne. fatarahunna moo leen bënn daal di leen amal ci loo xam ne amul modèle moo leen bind wa ana taman mii di seydina ibrahim de alayhi salaam ala dalikum ci lii ma leen wax nii yégal leen ko ci seen borom boo bële mina shahidina bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo koy seedeel loolu këne borom bi moom dong lañ war a jaamu te moo fi def lii lépp amul dara luñ koy bokkaaleel watallaahi léegi nag mu wax lii ci lii la leen wax waaye lii muy naan nga wax nag ci biiram la ko wax mooy da wax ci xelam waxu leen ko ñu dégg ko mu ne wa tallaahi te maa ngi wat man Ibrahim da alayhi maa ngi wat ci sama borom la ak yi dan na wat naa ne dinaa fexeel asnaamakum gis nga seen xërëm yi ngeen fi teg nii ci seen temple bi seen fii ngeen xam ne nee ngeen fi ngeen di jaamoo seen xërëm yi wat naa ci sama boroom la wat naa ci yàlla ne dinaa ko fexeel la ak yi dan na wat naa ne dinaa fexeel de waajal prépareel yàq asnaamakum seen xërëm yi baada an tuwallu ginnaaw bi ngeen xamante ne nii ci ngeen di te dem daal di wane gannaaw bàyyi leen fi mudbiriina daal di leen wan seen doq yi dem ca seen feet ba ndox dañoo moom benn feet boo xam ne at mu ne mu ñëw naan ko ñu dem moom mu ne leen déedéet man dew ma léegi nag ñoom bi ñuy dem léegi mun na moom nag ci la wax ci bopp bi boppam wax ci xelam ne bés bu ngeen demee wat naa ci yàlla ne dinaa fexeel seen seen xërëm yi tey de bu ngeen demee fa jaalu de nag ca buñ ko doon feet feet boobu ca biti dëkk ba la ñuy génn ñoom ñépp bàyyi dëkk ba def yi ñuy lekk yeeg yooyu tegal ko seen xërëm yi nag buñ ñëwee ñu ne xërëm yi nag daldi nañ koy bénir barkeel nañ ko nu yor cee mos léegi fa jaalahum di gaa yi demee nag mu daal di leen def judaada daal di leen dammaate ñoom xërëm yoo le illaa ba mu des kabiran lahum ba nga xam ne moo ci gën a wala ba nga xam ne moom lañ ci doon gën a màggal ñoom la laallahum bu ko defee ilayhi yarji'un mooy ñu dellu ci li nga xam ne moom la leen seydinaa ibrahim alayhi salaatu wasalaam di woot mooy ne yéen ndëkkate yéen seen xërëm yi mën a ñëw défendre seen bopp ba ñu dammaati bu ko defee bokk ñu mën a dellu ci moom nangu li nga xam ne moom la leen di woo ci jaamu boroom bi kese am ci boroom xam-xam yu ñu ne déedéet leneen lay tekki laallahum amaana ñoom ilayhi ci moom moo mële nga xam ne mooy xërëm bi gën a leen yarjuuna ñu dellu ci moom laaj ko waaw bu dee mën naa wax léegi comme que noonu la ñu fekk fi yeneen yépp daal di faatu kay ñu dammaate leen bokk ñu damaatee xanaa moom buñ ñëwee ci moom dina leen tontu boo xaalu li nga xam ne nag ci lañ dem ca seen feet ba ca biti dëkk ba nag baag siwaat fekk nag ñu dammaate rajaxe li nga xam ne mooy seen xërëm en noor yeeg bant yeeg cuivre yeeg yépp ñu rajaxe ko ba mu des bi gina a mag ñu lonk ko fas bi muy seen ngi ci ci loos bi xaalu gaa yi mer nag ne mu man faala hada mu ana kan moo jëf-jëf ju ñaaw ji kan moo ko def bi alihatina kan moo def suñu yàlla yi lu ñaaw lii innahu dëgg-dëgg ki jëf lii la min az-zaalimiina moom de bokk na ci way tooñkat yi de xaalu gaa yi ne xalaataat seen biir am ci ñoom ñu ne sami'naa ñun kat déggoon nañu fatan ab benn jeune boo xam ne benn booy daal boo xamante ne nii benn jeune yazkuruhum boo xam ne mu ngi leen doon tudd tudd gu ñaaw di leen ayibal daal yuqaalu lahu Ibrahim moomoo moom mële nag booy boo bële jeune boo bële nga xam ne tekku dara ñu ngi ko naan Ibrahim ndax ñoom kalimatu tahqir yi nga xam ne moom lañu nekk woon mooy doya dal ak ñàkk a amal solo képp ku leen di woo ci diine léegi ñu ne dégg na mel ni xamuñ ñuy tudd di ko conjuguer o o o koo xam ne ko waa ñun daal dégg nañ ku leen doon ayibal koo xam ne ñu ngi ko doon wax Ibrahim xaalu alayhi salaam gaa yi nag mer nag ne hey bi bihi indi leen ko convoqué leen ko dem leen ngeen fekkal ñu ko fa mu ne ngeen xëcc ko buddi leen ko xëcc ko ala ayuni naas yi na ñëw fii ci ala ayuni naas yi devant tout le monde ñun ñépp di gis fekk gis waaw son procès ne sera pas à huis clos dina ko ñépp fekk fii indi leen ko diri leen ko indi xëcc leen ko nu man di demee venez veuillez l'amener comme comme nu ngeen ko fekke na ngeen ñu ko diril indil ñu xëccal leen na ñëw la'allahum yashhadun bu ko defee nit ñépp daal di fekk procès am ni nga xamante ne nii suñu lii ñu ko war a laaj te xam nañ ne moom moo ko def léegi nag ginnaaw boobu bi ñu xam ne nag jëli nañ ko ba mu ñëw waa loolu moom ba mu agsi ñoom ana lan lañ wax ak moom ak lan la leen tontu loolu la ñuy gis ci jaraa bi ni ñëw insha allahu taala wallahu taala la wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa